toxam ñaari weer la woon ba ma agsee bayti maqadis jibril ne ko wàqil fii mu wàqi gis jaaru mu ne ko jaaru boobu la yonent yi daa yeew seen daaba yi yeew ci sa alburaax yooyu dem de yonent yeew alburaax booba daal di dem ci jàkka ja masjidul aqsa mu fekk mboolem lambiya ak mursalina alfakk xadin yi téeméeri junne ñaar fukki junne ñeenti junne yi yàlla yónni ñoom ñëpp ñu ngi sappe di nekk yonent bi sallallahu wa sallam pour mu jiite leen julli de ba yonent ñëwee jiite leen julli Ibrahima a ngi ci ak Moussa alayhi salaam nu Mariam keneen waxi noppi rek comme leen jiitee ba noppi sallallahu alayhi wa sallam foofa la ko yàlla digale nag mu dem kaw waaw rañaan dem fekki boromam de boromam amut barab waaye daal mu dem bee naka laa yenetle wakkaana xaaba xaw seeni awaat naa xaaba xaw seeni jege jege ñeente yaari jëmm mën daweesu loolu awaat naa nag bu am na ñu nga xam ne bi ma waaw ñaari jëmm nee na du ko def benn jëmm foofu yonent ne ma mar lool ba mu maree di ko indil ñetti waaw super yii def ndox di def sàngara di meew rek mu fab meew ma moom yonent bi sallallahu alayhi wa naan ci malaaka yi ne eskay yonent bi na gëm yàlla waaw ne ko soo naanoon sàngara si sa xeet nañ murtadde mu dal di war nag ñi wax ne alburaax bi te yonent ànde àndot te rañaan ma te moo gën a bëri waaw mu dal di war alburaax bi ñi wax ne meeraaj bi moo wàcc waaw yóbbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay escaliers yi nga xam ne waaw yàlla def ko sàkk mu tolloo asamaan yi juróom-yaar de ak sidaay yi nga xam ne ñoo topp ci asamaan de meeraay boobu lépp lu yàlla bind moo ci gën a rafet moo tax ba ay jullit bu bëggee dee su yàlla bëggee bi du yëg métitu deewi meeraay boobu lañ koy indil mu di ko xool foofu ngay gis mu xulli bëri dootu xëpp sax daa néegu xëpp ndax rafetaay ak li muy xool de su ko defee dinañ rocc roo gi du dugg yow de yonent daal di war alburaax ba ci wax ji ba daal di dal ci asamaan su jëkk rewa dal jibril fëkk ko kanga jibril ko àndat muhammad waaw yónni nañ ko ñu ne yónni nañ ko ñu hubbi mu ne foofa la fekk aadama ñi nga xam ne mooy bàyyi mbindee fi de fekk aadama su xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy de mu nuyu ko mu ne ko marhaban bi <coughs> bi ibni saalih wa nabii saalih marhaban sama doom ji xiw ji ak yonent bu xiw bi de waaw mu tasagal ko mu ñaanal ko xiw de naa ko def alburax bët ba daldi dal ca asamaani ñaareel jëf lowa dal di ca dal jibril fëgg kooka jibril ko ànd muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko yiw bi asamaane ñaareel foofu la fekk Isa ibn ak Yahya de mu leen ñu ne ko marhaban mbokk mu yiw mi waaw bi laxi saari yoon ak bi saari mboolem yonent lañ koy wax waaw mbokk lañ koy wax lu mooy Adama ak Ibrahima ne ñoom lib ni lañ ko wax ñooñu doom lañ ko tuddee mu nuyu leen ñu tattagal ko ñaanal ko yiw ak buraax bët ba dal ci asamaane ñetteel te dal li ca dal Jibril fëgg soo kaana jibril ko àndat muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi foofu la fekk ñu yonent yàlla yusufa mu fekk genn wàlli taar moom la ko yàlla jox de mu nuyu ko mu tasagal ko ñaanal ko yiw alburaax bët ba dal ci asamaani ñenanteel rewa dal di fa dal jibril ko kaana jibril ko àndat muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi foofu la fekk yonent yàlla idris yàlla wax ci alxuraan naa wa rafanaa wa makaana aliyan waaw mu nuyu ko mu toppatal ko mu ñaanal ko yiw de naa ko def alburaal bët ba dal ci asamaan juróom juróomeel jibril fëgg ko kana jibril ko ànd ak muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko doo dégg kuy ñu wax mukk ne kuy muhammad ñëpp ñooñ kaw ko ñooñ suuf ñëpp xam nañ muhammad ndax yónni nañ ko am déet rek la ñuy laaj <coughs> waaye xamoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ubbi asamaan juróomeel foofu la fekk yonent yàlla Haaruna mu nuyu ko mu tasagal ko mu ñaar ñaar ko alburax bët ba dal ci asamaan yi juróom-benneel wewa dal di ca dal jibril bëgg ko kana jibril ko anal muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi ko foofu la fekk yonent yàlla Muusa alburax bët ba dal ca asamaan yi juróom-ñaareel ja Muusa nag ba ko yonentu joxee gannaaw mu ne alama fadal tawaale fadal tawaale yàlla gënal nga Muusa ci sama kaw waaw xale bii juddu bër ci démb rek nga gënal ko ci sama kaw bay ñi fa soot dem aljana waaw ci ci ci sababam waaw mu mu bani Israël nga xam ne ñooy sama xeet de loolu yaa ko def yàgg na fii ci sama kaw de yonent na Jibril ci wax lu muy wax mu ne ko Moussa ibn Imran de moom mu ne ko lu muy wax mu ne ko fay xulle mu ne ko kuy xuloot mu ne ko boromam la alburaax ba dal ci asamaani juróom-ñaareel booba dal di ca dal Jibril fëgg ko kana Jibril ko àndoon Muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu foofu la fekk yonent yàlla Ibrahima mi ngi wéeru ci sidratul muntaha waaw seetu bayti Mamour doomi jullit yi nga xam ne dee nañ te giwéntuñ yëpp moom la ko yàlla jébbal moo leen di yar di leen jàngal alxuraan de moo tax soo amee sa doom waaw mu dee tamit ngi doon jàngal alxuraan wattoogu ko waaw mu ñëw rek waaw ma nga ci yaram yonent yàlla Ibrahima dana ko jàngal de waaw ñu bëri danañ dee wattuñu alxuraan waaw te buñ dekkee fekk wattu nañu alxuraan de fekk ci yonentu yàlla Ibrahima lañ ko jàngee def ñu ko jàmm jàmm di man kat fii laa mën a yem ah, mu ne ko tukki mu tiise nii xarit dana ci wàcc mu ne ko man juróom-ñaar fukki junne ci pay juróom-ñaar fukki junne ci pay pay leer mu ngi ci sañ kanam yoo xam ne bu ma ci jege rek mu lakk ma bu ni suñ góor boo def ci te bu waaye boo demee dëgëral yàlla dana la may te yàlla dana la taggal boppam de ah. waaw na nga dëgër yonent sallallahu alayhi wa ci dal di xuus ci ci xotti moom kenn rek jibil dem na moom ba nga xam ne ak doomu kenn sagoo moom wéet xaw koo jàppale mu fàttali ko ne wéet na daal ci yoonam bi noonu rek mu dégg baatab Sidina Abubakar ci kanamam aw baatab Sidina Omar mu ne ah naka gaañ jiit nañ ma wéy daal di wéttaliku de di wéy moom yonent di wéy di wéy ba nga xam ne weesu na kaw dem na ba ci mustawan na ne romb na ay mbindeef yoo xam ne ñu dem rek ñu dem rek jubli ci benn barab ñu ko ci liggéey rek mu ne jubli ñii fuñ jëm mu ne ko ñii de ba ma yàlla bindee ba tey ñii laa leen gisee ñu ngi wéy xamaguma fuñ jógee waaw xam nga fu ñu jógee xam nga fu ñu jëm rek te day amul dara moo tax <coughs> wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa di dem di dem ba nga xam ne dem na xaras dem na kursi ak mustawan waaw dem na dem ba ca péeb yàlla ba yàlla amul borom waaye dem na ba mel ak yàlla ni xalaat ñaare xoccam ba nga xam ne àgg na foofa nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mu di tahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi wa tayibaatu wa salawaatu yàlla ne ko salaamaaleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatu yonent wax dal di fàttaliku xeetam nag dugal leen ne salaamaaleyna wala ibadillahi saalina noonu mu ne yàlla feeñu ko ci tëjali suur yi tëjali suur bi gën a kawee bi nga xam ne yonent rek a ko jagoo ci gis yàlla mooy booba mu ne yàlla feeñu ma ci melo waxambaane wu toyoom ne ma Muhammad ana lu melowul alaa di waxtaanante mu ne ma ne yàlla yàlla moo xam mu ne mu teg tënkam waaw ci sama jogare maa ngi yëg mu seddaayab seddaayab tënk maa ngi koy yëg ci sama xol de wala mu teg ko ci sama dënd ba maa ngi yëg seddaayab loxo ya waaw ci sama diggante waaw ay jogare de mu ne foofa la ma xamalee mboolem xam-xam yi way jëkk ak mujj dolli li ma ca xamal na ma foofa ñetti xam-xam xam-xam boo xam ne jàpp naa man ko lëre ne naa ko jotal te bu ma ci nëbb dara kooku mooy alxuraan ak lépp luñ ko laaj ci atab sariyaatu kooku daf koy jotal te du ci nëbb dara waaw sañu ko sallallahu alayhi wa sallam nëbb ci gàtt la bokk waaw su ko defoon rek waaw huruj te huruj jombale ci moom rek mu ne mu jox ma beneen xam-xam boo xam ne tànnaloo na ma su ma neexee ma xamle ko su ma neexee ma bañ koo xamle de kooku maa ngi koy xamal Abubakar ak Omar kooku mooy xam-xam mooy tawhidu xaar mooy tawhid bi nga xam ne da nga dégg la nit ñi maj tawhid di ko laal su ñaakee ca dëgg gu set ga dëgg gu set la ga de mu ma beneen xam-xam boo xam ne na ne bu ma ko xamal kenn naa ko nëbb de boobu maa ngi koy nëbb de xam-xam boobu ñu ko nëbbaloo nag mooy xel mu si siril xadari ndogal ak yàlla waaw luy sirru ba waaw loolu yàlla rek moo ko jagoone lu yàlla def ñun mën nañoo xam ne lii kattan yàlla lee ko def waaye ni mu ko defe waaw kenn kenn xamu ko rek yàlla defee nit ki ba mu nekk nit ki waaw kenn xamu ko lu mooy yàlla def bépp xarala boo xam ne ñëw na ci liggéey beneen xarala dana xam nam taxawalee liggéeyam de tant bii sax xam nañ ne dañoo samp bant yi waaw teg ci yeneen bant teg ci tant bi de mu soog a am ku ko fekkee wutit waaw dal ngay xam loolu de yàlla nag ni mu defee lëf lii ku nekk xam na ne lëf lii yàlla ko def waaye na naka la ko defee surtout ba mu ko defee nag loolu bi rek la ko xamal de sallallahu alayhi wa sallam te nëbb loo ko def naa ko def foofu yàlla jox ko may yi mu ko jox yëpp waral ko itam juróom fukki julli ci bis moo xeetam yonent daal di wàññeeku nag sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba ci asamaan si juróom benn yi fi mu bàyyi woon Moussa Moussa daal ko dogalu di ko na nga defal sa borom ne ko teral na ma may na ma waral na ma juróom fukki julli maag sama xeet par bëccëg de mu ne ko xoo oh, darul wàññilu sa xeet bi ko man mukk bani Israël daal di na ko kattan waaw te mënuñ ko woon waaw na nga dem sa borom wàññi la yonent ne ba may dem day ci gënoon a ñàng ci man ñoo wàññee ko moo gën baax ci man de mooy Moussa ibn Imran yonent wàññee ko dellu si ci borom am ne ko wàññil ma mu wàññi ci juróom mu dellu si Moussa ne ko dellu ñu wàññi ko duñ ko man mu delloo di yàlla wàññi ci juróom mu ne te ñu ma di baagante diggante yàlla ak Moussa yàlla it di ma wàññil par juróom juróom ba juróom yi des ci de mu ne ko léegi nag yow Moussa yow yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waralal naa juróom fukki julli par léegi wàññi naa ko ba mu julli dogal naa ne man jaa bil hasanati falahu ashru amsaalihaa ku def benn fukk la ko yàlla jàppe ci sa xeet kon juróomi julli ba tey taxawaayam juróom fukki julli la taxaw maa ngi ba talul xaw la daya yàlla ne man sama wax duñ ko soppali de Moussa dellu ne ko dellu ñu wàññi la ba tey juróom yi dana sa xeet rek mu ne dellu daal di wàññi la ci sama borom waaw rus naa de yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di ñibbisi ci rañaan mi ba mu ñibbisee rañaan mi jeexalul guddi jeexalul waxtu jeexalul sax benn seconde cee tegtal fa mu tëddoon ba jóg dem ca ma xam nga yaramu doomu aadama fu mu tëdd yàgg dafay tàng tàngaay ba fi mu tëddoon tàngoon fi mu fekk nañ sa dëggu si sallallahu alayhi wa sallam loolu matul dara ñu wax ci beneen riwaaya ne ba at bu raax tëddee moom waaw jëm waaw bayti maqadis dafa waaw tëb moom ba mu tël boppam tël banqaas ak garab gi rek banqaasam garab gi di yëngatu dem nañ ci rañaanam ba dellu si yëngatu yi mu doon yëngatu lay dalagu nga xam ne loolu du dara loolu mooy rañaan mi ba yonent xëy nag ñu umaani xam nga ne yàlla rañaan na ma ci guddi gi ma dem bay di ma xadi dellu si mu ne ko ko kenn nga la bul wax loolu mukk nit di ko dégg di weddi di la di ñu ci xasaare yonent daal di génn jëme ci masjidul haram Abu Jahl ibn Hisham daal di daje moom noonu yàlla bi ne ko lum naa bi kapsata loo gisati rek mu ne ko gis naa jëm daan loo gis mu ne ko dem naa bay si ma xarit ci guddi gi dellu <laughs> ah su ma dajalee Quraysh ñeme nga wax loolu ci seen kanam mu ne ko dajaleel Quraysh waaye sabaa sabaa Quraysh dajaleel ñëpp ne dënd daje mu ne Muhammad mën ngaa dellu ci li nga waxoon. Abu Jahal ne ko wax dëgg gën dëgg nar loo yonent bi sallallahu alayhi wa am ku ko man day xam naa Baytul Maqdis xam naa it ne yonent su dem na ma wax rek na jàkka ja mel yonent yi bëgg a wax guddi laa fay dem Jibril daal di yëkkati tabaxu Baytul Maqdis taxawal ci kanamam yonent yi meral waaw buntu sangam nangam la mel buntu sangam nangam la mel nangam ci buntu nangam ci palanteer mel ba jàkka ja mu sotti ñu ne eh, wax dëgg yàlla jàkka ja noonu la mel de te moo man mos a dem Baytul Maqdis Abu Jahl ne sama njëkk mi demoon saam mu ne ko jot naa leen ci yoon wi dafa ma leen jot gis naa ci gërëm goo xam ne nam tëdd jagut defe naa ne dafa tam ma de mu ne kañ ñu àgg dafa tax a yoon wi defe naa ne ndax jege nañ la te waaw bàyyi na leen ci yu sore sore mu ne bu jant bay fenk rek waaw gilem yaa fi de Abu Jaal ne na am koo xam ne moo koy sàmmal jant bi am koo xam ne mi ngi koy séentul yoon wi nga xam ne ci la jëkk mi bàyyi ko bu mu njëkk mi agsee te jant bi fenkut wala jant bi fenk te njëkk mi agsi rek ñu rey Muhammad muy séentu kaani njëkk maa nga kii ne jant baa waaw naa ko def rek waaye terewul rek ñu ne dootu ci dara weddi ko ñu xool si dinaa woo ko si def ne ko dégg sa waa ji wax mu ne lan ne ji ne dem na bayti maqadis ci guddi gi bayti maqadis gi nga xam ne ñun dañ cee dem ñaari weer weer ngay yéeg weer ngay wàcc sa weer àgg moom mu ne dem na ci kenn guddi ñëw loolu defe nga na nekk dina ne man ma di ko dëggal ci sorosi asamaan lu matul xëy matul ngooneen rek asamaan gi gën a sori juróomi doxam juróom téeméeri at bët bu set yoneen tubaax leen xabaar bu jógee asamaan ci lu matul xëy matul ngooneen Abubakar dëggal ko ne ko wax nga dëgg de yonent ne ko ne ko walaay Abubakar ne ko naa sax bay dem na waxuma bay di ma xarit waaye naa ci asamaan yi yaar dem naa ci aras ak kursi ak naa aljanna ak safara dem ba Abubakar dëggal ko weddi ko yi weddi ko de loolu mooy rañaan mi dama dama yi nga xam ne moo tax yonent bi ci digge boobu waaw moom la doon jàng ci moom moom rañaan moomu de ci al munasabaat nag daañu xelal gise gi nga xam ne yonent gise na ko yonent yi ci rañaan mi ñoom ñëpp fekk na leen bay di ma xadis kenn wutewu ko dara ca Aadama ba ci Isaa te asamaan jum dem fekk na fa ñenn ci ñoom le di jim doon doon gis nag asamaan yi Adama moom la fekk ci asamaan yi dëkk ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam juróom yi dafa toggaloo juróom-ñaari ah, juróom-ñaari yonente ba ko yàlla yónnee sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mu waxatee Quraysh Quraysh dañ ko weddi bañ ko ba génne ko Makka ki nga xam ne fa la juddoon mu gàddaay dem Medina loolu dafa ñu doog biram Adama Adama mi nga xam ne aljanna la nekkoon yàlla wàcce ko indi ko ci suuf def ko muy xalifaam ci suuf rek mbir mu njëkkam yonent mbiram Adama la ni du moo tax fee adama la jëkk a tafet mbiram ñaareelam dafa niru mbiram Iisaa ak yaayaa de ba yonent ka daay ñëw Madina yahud yi la fa fekk ñu nekk ay noonam te yahud ñooy noonu Iisaa ñooy noonu yaayaa moom ñoo ko rey yi di Yàlla ko lox yóbbu ko ci asamaan ba mënuñ ko rey de yonent itam ba mu ñëwee Madina yahud yi dal di ko noonu nañ noonu yaayaa ak Iisaa moo tax mbiram ñaareelam mooy mbiram Yaxya ak Insa moo tax ñoom la daje ci asamaan ñaareel la mbiram ñetteelam nag mooy yonent dafa xare waaw ba toj Makka ba tojee Makka koy yëpp ñu def leen genn ak taa yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw taxaw ci seen kanam ne leen lu ngeen foog man ñu ne ko ne leen maay kan ñu ne ko yaay suñ mu baax doomi suñ mbokk mu baax lu ngeen yaakaar ci man ñu ne ko yiw rek lañ yaakaar ci yow mooy leen wax naa la sama mbokk Yuusufa waxoon la sax defuma leen ko waaw dal leen baal ñoom Quraysh de moo tax waaw loolu mooy mbiram ñetteelam moo tax itam sallallahu alayhi wa moom la taseet ci asamaan ñetteel la la taseet yonent ba Makka ba ba jasiratul arab yépp duggee ci lislaam waaw dafa mujj di bind ay reexar nag di ko yónnee yi jaadina te Idris mooy ki njëkk a bind jaadina moo xam ne mbind moo tax asamaan ñeenteel Idris la fa tase juróomeel yonente sallallahu alayhi wa sallam gannaaw fatu Makka nag ak xare Hunayn yàlla dafa tàggat arab yi ñu topp ko jofeel boo xam ne ku ci ne na wax ne Muhammad laa gënoon a bañ jaadina léegi moom laa gën a bëgg jaadina de muy kuy topp ci aw nitam naka Haaruna nekke woon kuñ sopp ci aw nitam de moo tax asamaani juróomeel Haaruna dafa taseet asamaani juróom benneel foofa Muusa dafa taseet Muusa itam yàlla def ko ne na xoo bani Israel waaw ñu ba ci Maqadis dem jaar ñoom it ñu bañ mais su fexee xamal jabari na buy naa lu na xuloo a daa joomina li nga xam ne mooy mbidam Moussa mooy xool itam ñaa te xare jabaatee fi yeneen itam mbidam la ci mujj waaw mu takk xare waaw mooy xare Tabuk de waaw gannaaw ko mu takk xare yi ko mu ban de waaw bëgg a xeexal Faris ak Room nag ñoom la jàkkaar leer bi nga xam ne arab yi mokk nañ waaw loolu mooy mbidam Moussa moo tax Moussa la saseet ci asamaan yi juróom benneel dem asamaan yi juróom ñaareel Ibrahima dafa taseet yonent yàlla Ibrahima mbiram mooy xaj moo tabax Kaaba gi moo woote xaj yonent itam mbiram li ci mujj mooy xajjatul wadaa ma nga xamee ne waaw jotal na waaw yonent mat na la dem xajja xajjatul wadaa ba nga xam ne ci la tagoo xeet wi sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax ba asamaane juróom-ñaar yonent yàlla Ibrahima moom la fa tase sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima يا موسى إني استغيثك على الناس برسالتي وبكلامي يا موسى maa ma tànnal sama bopp leen def yëpp jëlal li ma la jox kat dana nga sant yàlla rek lay bu ñu daal di tuub nag waaw daal si biir xaaral yaa Moussa yi dafay di baax naa si biir xaaral di ko bi kataan maa def ñoo ko ñu la jàkk yow maa la tànnal sama bopp ci bani Israël nga gën di leen ñoom ñëpp ma jox la ak yonent yeneen li la jox kat te na nga sant yàlla rek rek Moussa daal di tuub nag sant yàlla de loolu mooy xeetam moom mooy Ahmad Muhammad mooy Mahmoud mooy Hamidou xeetam ñooy Hamadoona sallallahu alayhi wa sallam lépp lu xeet yi yonent am waaw dañ koy sant yàlla rek de de waaw bu ñu amee xéewal dañuy sant yàlla moo tax seen drapeau ca peccam yàlla liwaawal xam di la tudd liwaawal xam di yonent koy tëye ci loxoom waaw aadama ak ñi ci xeetam yëpp ci ron dara keroog dara boobu yonent boobu la ñuy nekk de waaw sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi day dugg nag yàlla wàcce ko ci àddina saaba yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ñoom xam nañ ne ki ñu nekkat ñu dëkk kese rek ba day koo xam ne yàlla na ko màggal boo xam ne ñu ko ci déef de moo tax saaba yi